bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi dellusiwaat ci sunu jataay yi tey war a nekk sunu fukkeelu jataay ak ñeent ci riyaadu saalihin fukkeelu jataay bi ak ñett ñoo ngi taxawoon ci eh, buntu bi nga xam ne ci la yonent bi doon jàngale ni ñu war a dimbalee kuñ àndal cib tukki tey nag mu war a ñëw ci bunt bi nga xam ne mooy ni ñuy léemoo ni ñuy léemoo ab tukki xam ngeen nit bu fekkee mu ngi tukki dafa am xéewal gu ko yàlla defal ñu koy tuddee xéewalu warukaay warukaay yi tàmbalee ci am mbaam aw fas gëléem sareet wala warukaay wu mel ni welo bu am moteur ak bu amul moteur warukaay yi dem ba àgg ci oto ak xeeti oto yépp warukaay yi dem ba àgg ci bato bi dem ci géej gi wala avion bi naaw ci jaww ji <coughs> ngeen jégal ñu warukaay yooyu ñoom lañ tuddee daaba te it sunu mbokki journaliste ci léeg-léeg ñu koy wax ndaamara xaw ma noonu nag fàllu si si d'accord na ci wala déet ngeen jégal ñu daaba jooju yàlla bëgg na subhaanahu wa ku ko war nga wan ko ne ëpp la doole taxul mu war ci sa kaw ngeen ànd yéen ñaar ñépp nga yëg ne moom ci jaamu yàlla la nekk yow mi ko war nga sant yàlla mi la tàggatal kii ba nga war ko loolu lu rëy rëy rëy la ñaari jaami yàlla ngeen nit aku fas yow nit ki nga dem toog ca kaw fas te yàlla mënoon a fab fas wi mu war ci kaw nit ki ndax saa bu feeñalee ko rek mën na laa gaañ kon bu jig ko xanaa mu ñëw nga fab ak buum yeew ca gémmiñ ga mu nangu nga yeew ca baat ba mu nangu nga yeew ca bakkan ba mu nangu nga yeew ca tànk ya mu nangu kooku war ngaa sant sa borom mi la tàggatal kooku ba mu nangul la lim la nangul léeg-léeg fasi kursi lay doon ñu ràngale leen ñoom ñëpp daal di yor ay yar yéeg ci kaw fas ya daal di dàq ba agsi ci ngoon gi saw fas indi la million ba ay ay million kooku loolu mu la defal bu ñëwee ci kër gi war nga ko defali teraanga moo tax jamonoy Ablaay Naar Sàmb ñoom la fas daana daana daanu duñ wax fas wi daa dee dañuy wax fas wi dafa daanu ba noppi dañ koy gas pax mu rëy euh, suul ko ca ndax ormaal ko noonu lañ daan def loolu tax sunu baram di wax xéewal gu rëy googu ci alxuraanul karim ci saar wu wax az-zuxruf mu ne wa ja'ala lakum min alfulki wal an'aami ma tarkabuun لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم الله أكبر yàlla nee na wa jaala ko moo leen sàkkal moo leen defal minal fulki wal an'am ñaar nag la jëfandikoo fii fulk ak an'am fulku mooy gaal gaal daa am gaal jéeri ak gaalu géej moo tax baat bi daf ne fulku rek ci la oto dugg ci la sareet dugg pasiro yeeg tata yeeg super yeeg lépp loo xam ne nit lay dugg ci biir muy daw ci géej gi mbaa ci jéer ji ci furk la dugg wala an'am ak jur gi jur gi mooy sareet yeeg fas yeeg euh, gëléem yeeg nag yi ñuy war yooyu ñaar rek la ko def foofu nag boroom xam-xam ñooy gëstu ji wëri ko waaye daal defal nañu minal fulki wala an aami ma narkabu yoo xam ne dañ koy war mu ne li tastawu ala zuhuri ngir ngeen mën a toog toog bu jekk ca seen gannaaw ya gannaawu fulk wala gannaawu an am ya ngeen toog ba jekk mu ne summa waaye ginnaaw ga nag tadkuru ni'mata rabbikum ngeen fàttaliku xéewal gu réy gii allahu akbar xéewalu yàlla xéewale la nga war ciw fas wala xéewalu yàlla xéewale la nga takkub sareet toog ca kaw ngalaab fas wa wala yàlla xéewale la nga war ci scooter te moom ko walla yàlla xéewale la oto wala xéewale la yooyu yëpp waaye xéewale na la paas nga toog ba jëkk taskuru ni'mati rabbikum moo tax foofu boo toogee ba jëkk santal yàlla subhaanahu wa taala fàttalikul yàlla bàkk ko door nag ki la yóbbaale nga ne ko jëf ñaanal ko yàlla ko jëf ñaanal ko yàlla mu taskuru ni'mata rabbikum looloo tax ba sëriñ Fàllu Mbàkke rahmatullahi alayhi génne ci dëkk ba jëm ci dëkk waa ji yëkkati loxo ba ne ko arrêt sëriñ Fàllu ne chauffeur ba taxawal mu taxaw mu daal di yëg sëgg ne ko yóbbaale ma sëriñ Fàllu ne ko yéegal mu daal di yéeg toog chauffeur ba dawal tuuti waa ji ne ko Mbàkke ñoo ngi yéen nii rek fu ngeen nu fekk yóbbaale nu adduna ak àllaaxira suñ fal ne ko waaw nañ lay fekk nag ci yoon rek ku bëgg ku lay yóbbaale del na ci yoon wa rek wax ju rëy ca yóbbaale ga mu ne isas tawaytum alayhi bu ngeen yemoo ca kawam toog ba jekk fàttaliku leen yàlla moo tax boo yëgee ci oto bi buy yëg ci ci ci montagne maanaam fu kawe bàkkal yàlla subhaana buy bu wàcc ci descente euh, santal yàlla di réyal ko bu dee avion buy déqi subhaanallah bu ne dagg ci kaw alhamdulillah bu ne cirib allahu akbar moo tax ñaan gi nga xam ne moom la alxuraan jàngale képp kuy war oto mbaab sareet mbaab avion da nga koo war a mokkal ñépp ko war a mokkal na ngeen ko note jàng ko mokal ko yéen ñi dendeeg nobay ngeen bindal ko ko sako ko ba mokkal ko subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun jël leen seen bindukaay ngeen kaas bi balaa sedd xëy na ngeen noppi bind leen subhaanallazi subhaanallazi saxara lana haza saxara lana haza wa maa kunnaa lahu wa maa kunnaa lahu muqriniin wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa wa innaa ilaa rabbina wa inna ilaa rabbina la munqalibuun bu fekkee wax ji gaaw na dangay dem ci alxuraan nga dem ci saar wu ñu wax zuxruf aaya douze ba treize nga copier ko foofa bu fekkee ni ma ko waxee ci micro bi gaaw na dangay jël sa kaamil nga dem ci saaru ñu wax zuxruf nga dem ba ca aaya douze treize foofu la wax ji nekk subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun jël nañ ci abdullahi ibnu umar radiallahu anhuma mu ne yonent ba su masaan tukki ba toog ca kaw gëléemam ga génn fas yéenee tukki su génnee dëkk ba daan allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal di cay teg ne subhaana alladi lana hada wa kunna lahu muqrinin wa inna rabbina la munqalibun bu masaana toog ci gëléem ga génn fas yéene tukki day kàbbar ñetti kàbbar allahu akbar ba muy ñetti yoon mu jàng ñaan gii ma doon wax léegi suuratu zuxruf aaya douze treize subhaanallazi saxara lana hada wa ma lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun mu ne yàlla gàcc nga laa ma yow oo góore yow wiiwu yàlla yow mi nu tàggatal lii nu war bu doon suñ pexey bopp dong mënuñu koo tàggat ba war ko te itam dalañ ko masa a wàcc kon nag noo ngi lay sant ci loolu daal di nag ñaan ñaanam ko nag allahumma inna nasaluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al amali ma tarda allahumma hawwin alaynaa safarana haadha watwi anna bu'da allahumma anta saahibu fi safar wal xalifatu fi l ahli allahumma inni a'uuzu bika min wa'saa'i safar wa ka'aabati al mandar wa suu'i al munqalab fi l maali wal ahli wal walad incha allah bu nu yàlla baaxee ba ëllëg ku ñëw ca tafsir ba cité prestation danga am euh, da am ñaan gi ak gi ko jiitu incha allah allahumma yàlla mu ne yonent bi mu ne ee yàlla noo ngi lay ñaan ci suñu tukki bii ak mbaax ak jom tukki bu fees dell ak mbaax tukki bu fees dell ak jom ndax ku tukki yóbbaale woo mbaax ak jom boo àggee changé ñoo ngi lay ñaan ñu jëf fi jëf joo xam ne jëf joo gërëm lay doon yàlla ñoo ngi lay ñaan nga nga tàggatal ñu tukki bi ba tukki bi doyee di ba fañ tukki du nu gënal fa ñu dëkk noo ngi lay ñaan nga lemal nu yoon wi ba distance bi wàññeeku yow yàlla yaay àndandoo kuy tukki waaye yaay wuutaakoonam ci ci këram yow yàlla noo ngi muslu ci yow coonub tukki ak ñibbisi bu néexut ñibbisi bu néexut ñibbisi bu neexut mooy tukki bi ñibbisi soloy daal mbaa nga dugg ci kees ku ne xam na ne neexut yàlla nu ci yàlla musal musal ci sunuy mbokk yi tukki noo ngi lay muslu ci ñibbisi bu neexut ñibbisi boo xam ne neexul ca alal ja ñibbisi boo xam ne neexul ca soxna ya ñibbisi boo xam ne néexul ca doom ya foofu lifi fi bi di jàngale ci wàllu tukki mooy ndekete daa bokk ci ponk yi tax ñuy tukki alal ay jabar ak i doom ñooñu bu sab tukki neexee nañ ko yëg bu neexut nañ ko teel a yëg dinaa koy wax xale yi may tàggu di tukki boo amee ñetti weer bu waree neex xam nga bu wartee neex xam nga dëppal gaaw waajaat su ma saana tukki nag bay ñibbisi moom sallallahu alayhi wa sallam bay dugg barñi mu daal ne bu waxee lii ba noppi nag mu dolli ca aayibuuna taayibuuna aabiduuna li rabbina xaamiduuna waaw mooy dellu si nañ tuubal nañ yàlla jaamu nañ ko sant nañ ko ndeysaan ndax tukki tukki ba dellu siwaat du du du de waaw jàppaleeg yàlla la ñu jël ci Abdullahi ibnu Sarjis radiallahu anhu fekkee noonu lañ koy waxee mu ne kaana isaa saafara yataawaz min wasaay safar wa kaabati almunxalab wal xawr baad alkawn wa daawati almadlum wa suui almanzar fi al ahli wal maal waaw nee na su ma saana tukki moom yonentu ba sallallahu alayhi wa dafa daan muslu ci coonoy tukki daan muslu ci ñibbisi gu néexut bi boroom xam-xam yi ñëw nag ci alxawru baada kawn ñenn ñu ne alxawru baada kawr moo di ñibbisi cig njub wala ñibbisi cig yokkute walla ñibbisi ci yokkute gu jëm cig wàññeeku ngoog mu ne di la musli ci ñaanu ku ñu tooñ di la muslu ci ñibbisi soppeeku ci sa kanami mbokk sa jabar ak say doom naka noonu ñu jële ci ali ibn rabia mu ne fekke na ali ibnu abi talibin radiallahu anhu utiya bi daabatin li yarkabaha ali di bëgg a tukki ñi génneel ko warukaay bi ba mu war caa war génneel ko pasero bi nga xam ne yéeg dem rekk a ci des jamono jooja nag muy ab gë ak gëléem mbaa aw fas mu daldi jël tànk ba teg ko ca dëgal ba dëgal mooy ñaari weñ yooyu nga xam ne mooy séq fas wi te boo toogee ci ko roof ci say tànk mu ñu wax dëgal mu daan ne bismillah daal di yéeg toog ba mu toogee ba jub daan ne alhamdulillahi allazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun daal di koy waxaat daal di koy waxaat muy ñetti yoon daal ne alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah daal wax alhamdulilah kon ñetti yoon nit ñaa ngi taxaw mi ngi yëg ci warwaay wi daal ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal di cay teg subhaanak inni zalamtu nafsi faxfir lii innahu laa yaxfiru zunuba illa ant daal ne teqat ree ñu ne ko waaw yow yaa amir al muminina min ay cheyin daxikta lu la reeloo mu ne raaytu nabia sallallahu alayhi wa sallam faala kama faala summa daxika mu ne dafa gisoon yonent bi kër ba muy bëgg a tukki mu def nii mu def ba noppi ree moom tam mu def ko ba noppi toppandoo yonent ba ree nee na ma laaj ko laaj bii ngeen ma laaj min ay shay'in da'ikta mu ne inna rabbaka subhanahu yu'jabu min abdihi iza qaala xfir lii zunubi yaalamu annahu la yaxfiru zunuba xayri mbokk yi xool leen rek sunna si yonent bi ak ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu ali biñ ko indilee warwaay wi ba mu sant yàlla ba mu wax bismillah yéeg dafa toog ba jekk daan ni alhamdulillahi allazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina loolu la wax ñetti yoon te mooy subhaanallazi saxara lana hada dañ doon wax sànq bi mu ba jekk daal di sant yàlla ñetti yoon alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah daal di kàbbar ñetti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal ne subhaanak yàlla sell ñeel na la inni zalamtu nafsi man tooñ naa sama bopp faxfir li mu ne maa ngi lay ñaan nga suturaal ma fa innahu laa yaxfiru dunuba illa anta ku dul yow ku dul yow du su du nee na daa di ree nag daan ne yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma samay bàkkaar ndax ku dul yow du jéggale ay bàkkaar ndax amul sañ-sañ jéggale ay bàkkaar mënu ko xamul bàkkaar yi nu mu te du ko yëg peut-être daa di ree ñi ko waroon doon ko génneel fas bi mbaa gëléem gi mbaa oto bi ñépp daa di jaaxle ne ko waaw looy ree looy ree mu ne damaa gisoon yonent ba sallallahu alayhi wa sallam benn bés mu def lii ma def def nii ma def mu def lii ma def def nii ma def maanaam wax yi wax yépp ba noppi réer nee na keroog lii ngeen ma laaj laa ko laaj mu looy nee na mu ne yàlla day bég ci ab jaamam inna rabbaka subhaana yaajabu min abdi yàlla day bég ci ab jaamam bu jaam bi waxee yàlla ixfir li zunubi bu jaam bi ne yàlla jéggal ma samay bakkaar ndax xam gi xam ne yàlla dong mooy jégal ay bakkaar yàlla da cay bég nee na loolu moo tax moom it moom yonent bi mu kontaan ba bég ba ree nee na Ali ne moom it loolu loolu bégloo woon yonent bi moo ko bégloo la ko reeloo woon moo ko reeloo rawawu Tirmizi wa Abu Dawud loolu mooy bind bi nga xam ne moo jëm ci nit su fekkee mi ngi tukki ba yéeg ci daaba ji li muy wax loolu nag kon war na noo dugal ñun ñëpp ci jàng léemu yooyu te bàyyi léemu yi nga xam ne mooy suñu yëfi bopp gisaa nga léeg-léeg li ma leen waxoon ci jataay yi nogoy jóge mbar jëm si Dakar buy génn këram ca wetu càmmooñ ga mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd door a génn waxoon naa la it ki bëggoon aji màkka dem ci gisaanekat bi petawkat bi mu ne ko yoon wi du neex mu fomm allahu akbar mu ne ko sa yoonu makka wi du neex mu fomm yoonu makka wa nga xam ne bu dematee makka du saf yàlla bu ne labbayka mu ne ko wóowuma la fi allahu akbar gisaa nga koo xam ne buy génn kër gi lañ koy topp ak potum ndox di ko ko tuural ba mu jeex di ko tuural ndox mi ba mu jeex yooyu la yonent bi moom doon bañal xeet wi yàlla it loolu lay bañal xeet wi moo tax mu nañu euh, li tastawu ala zuhurihi thumma tadkuru ni'mat rabbikum isa stawaytum alayhi wa taqulu subhaana allazi saxar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ñu yi munu jàngal waaye daal nit ñi léeg-léeg yii yëpp lañ fay bàyyi yii yëpp di rëdd ay rëdd di tuur ay ndox ak di fa am di wëndeel seen bopp xar ay guru yu xonq yu nu deme jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla na nu yàlla boole jëriñ ci njàng mi yàlla nañ ko jàng ba noppi di ko jëfe yàlla na nu yàlla sàmm sàmm leen nangul nu nangul leen defal ñu sutura ak teraanga ci àdduna defal ñu ko ci àllaaxira jërëgeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ci kanam tuuti ñu wéyalaat jataay bi incha allah ci beneen anam yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ngeen àndaloon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu